أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الشيخ أبو المحامد الشيخ أحمد الخديم alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaab fi albaab thalith fi al adabi wal fadaa'il fi faslun fi shukr wa minhu kun ilayya dhal isghaa'i waqi'atun fi sha'ni lawliyaa'i mu ne wa minhu bokk na ci li nga xam ne day waral suu xaatima mooy mujj gu ñaaw am na yum la ci limaloon yuy weesu bokk na ci kun nekkal ilayya nekkal dhal isghaa'i mooy xerewlul déglul may ma sa nopp nekkal koo xam ne ku may déglu la ku ma may sa nopp la cellantul te lu may ma fii ndax bii tamit bokk na ci nga xam ne day waral ñaaw ñaaw mooy eh, ñaaw ak mujj mujj gu ñaaw mooy la mu ne waqiatun fii sha'ni lawliyaa yi mooy yow di wax ak sa làmmiñ foo dem di jëw ak ak ŋàñña ñi nga xam ne mooy ci mbiru parandoo yàlla yi waaw waaw ñi nga xam ne borom bi moo ne man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb képp koo xam ne dafa ma noonool sama parandoom ah kooku de daal dinaa koy déclarer guerre waaw yow nga ñëw di wax ci seen der allahu akbar lu ñaaw waaw lu ñaaw lu ne nga yàq leen ko mel ni ku doon wax ak benn koo xam ne mais bu doon eh, benn sàmba buy sax waroo woon a wax ak moom noonu benn lam daa sax waroo woon a waxee moom mais dañu lay jàppal ay wali yu di wax ci ñoom yu ñaaw da ngay xam ne mais mais mais mais kii xanaa ki muy waxal du tus waaw ndax rek pañ ko te kat lépp luy wane ne wali yu fees na ci moom ndax suñu boroom moo wax ci suuratu yunus alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee na inna awliyaa allah laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alladina amanu wa kaanu yattaquun kaay ma wax leen na dëgg-dëgg awliya allah parandoo yàlla yi laa xaw xawfun alayhim amul dara lu ñuy tiit fa ñu jëm wala hum yahzanun te li nekk seen gannaaw amul lu luñ ciy njàq mel na ñu ne borom bi waa ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne amanu dañoo gëm dëggu ca seenum gëm wakaanu te dañoo nekkoon ci kaw suuf donc yattaquuna doon teet li nga xam ne mooy sori li nga xam ne mooy terey borom bi tey nekk ci ay digalam neel mooy taqwaate lool mooy tasawuf waaw di ko def ngir yàlla ci biir ak ci biti comme moom ni mu ko gërëmee laa pas yow comme ni mu ko gërëmee ñooñu newoon ci loolu ku mel noonu nga gis ko amoo dara loo ko jame ci sharia amoo dara loo ko jame nga ñëw mere ko di wax ci moom ay wax yu ñaaw di ko dëkkal fu ne waaw nga gis ñoo xam ne ñoom seenu fanatisme parce que je suis un tijaan man tijaan laa léegi nu may def sëñ bu mag bii ma bañal ko li ko borom bi defal radiyallahu anhu di wax lu ñaaw ci moom waaye ñamewu koo wax en public ñamewu koo wax fu ko ñëpp ay déggee mais buñ nekkee seen biir ñoom neen ba ne mbaa tëj nañ bunt yi mbaa kenn raxuñu bu ñu waxee loolu rek mooy wax ju ñaaw ngay ñëw xam nga loolu am na ci nitu yàlla yoo xam ne buñ doon joxe loo xam ne c'est du pour ñëpp loolu dañ ko doon def seet est-ce que fi nga xam ne mooy ña ko jagoo kese mais léegi dañuy jéem a sàcc waxul nitu yàlla yeeg liñ doon def radiyallahu anhu waaw ndax kenn raxuñu nga foog ne lu baax la ñuy wax ñu commencé ngir mën a jëw mën dugg ñi nga xamante ni ñooy jàpp nañ ne kat seen bokk jullit lañ taxaa mais jàpp nañ ne ay concurrent lañ te jàpp nañ ne liñ nekk baaxul te pourtant bu màggal gi amee wala cant fee wala ab conférence ñu ñëw fa tagg ne lu baax la moom kay masha Allah ñu ñëpp a bokk alors que loolu waxi naafiq la gëmu ci dara waaw naka noonu man ab murid laa léegi Seydil Hadji Malick moom radiyallahu anhu ma bañal ko liñ ko liñ li ko borom bi defal al Cheikh Al Hadji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu ma daal di koy bañal li ko borom bi defal waaw al Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ma bañal ko li ko yàlla defal waaw di wax naan newuñ ci tus wala iyaadu billah waaw xam nga ne kooku yaa ngi wax lu ñaaw yow ci deru ñoo xam ne wallahi yow yow yow tey nga dee waaw gis nga bàkkaar day proportionnel rek ka fii mu ne bu ma génnoon ci mbedd mi fekk benn policier dal di ko ne eh monsieur le policier l'officier mu ne ma waaw ma saaga ko est-ce que li ma def garaawul garaaw la mais policier municipal nga xam ne maire monsieur le maire moo leen jiite. kooku garaaw na mais ma ñëwoon fekk monsieur le maire laaj audience ba agsi saaga monsieur le maire moo gën a garaaw ma saaga policier bi nga xam ne monsieur le maire ko jiite. waaw mais lu muy garaaw garaaw man ma saagoon police nationale saago benn policier garaaw na mais ma saagoon ministre de l'intérieur moo ko gën a garaaw ma ñëwoon bàyyi ministre de l'intérieur bu dee dëkk bu am premier ministre ak Sénégal man jamono yële sax lañ ma ne ndeke amul premier ministre xaw ma ci woon tus gis naa bi ma fi ñëwee kene waaw waaw waaw fii de premier ministre amu fi ñu ngi naan sax man la ñuy def ngir fal benn <laughs> waaw mooy fa premier ministre di am ma ñëw saaga ko loolu moo gën a garaaw ma saaga ministre de l'intérieur waaye ma ñëw ba ci président nag ka nga xam ne nee nañ c'est une constitution c'est une institution waaw ma ñëw ne ko hé monsieur le président laaj audience ba mu kii mu ñëw di ma kii ma daggal ko wax wax ju ñaaw kooku moo gën a gaaw kooku blasphème lañ lay jàppee yow da ngaa kii autorité offense yow policier bi rek offense à kii de euh, dépositaire de l'autorité publique lañ lay wax waxatuma la président de la république mooy bàkkaar day proportionnel ak màggam day toll selon yow ka nga tooñ waaw léegi nga ñëw di wax wali yu mel nii cadre yi gëmuñ tous liñ ne du dara parce que lan yow jàpp nga ne tiijaan nga wala murid nga wala lu xaw ma loo doon yooyu yëpp xoolal ci deru ñooñu ngay wax mu ne moo tax mu ne moo tax sëriñ bi loolu gravité gi mu garaaw waaw te ak fanatisme dina yóbbu nit ñu bari nii lañ mel waaw waaw sëñ Babacar moom radiyallahu anhu walla moom wax lu ñaaw parce que man murit laa walla iyaazu billah waaw eh voilà di di wax wax yoo xam ne mais xanaa bi yéeféer sax doo wax ci moom loolu te bari na ñoo xam ne loolu ñu mel nee nañ sëriñ bii lañ radiyallahu anhu mais wallahi amul lu ñaaw lu dul lu dul yàq sëñ Babacar si waaw radiyallahu anhu lu ñaaw yoo xam ne yow koo xam ne rien que xoolal mu demal nga gëstu mas ngaa gis min moom de toute façon kiy wax loolu xamul dara parce que léeg-léeg nag nit ki xam ba pare waaye nag waaye soxor moo tax sëriñ bi dina ko wax fii dina ko leeral ah. dina leeral ñi nga xam ne dañuy dal wala yuy fekk ñoo gën a xam waaye soxor moo leen jàpp waaw yow mas ngaa lire daraay sëñ Babacar radiyallahu mas nga ko est-ce que mas koo def mais defoo ko léegi dégg ay nettali yoo xam ne yéen a koy waxante groupe ba nga bokk fanatisme nga nga bokk ci ci ci ñi nga xam ne nee nañ ay murid nga nga doon xam nga ne loolu loolu la sëriñ bi digal waaw loolu est-ce que loolu la digal ki nekkul ci yoon sax waroo nekk foo nekk budul ne loo xam ne. day yàq te nit ñi boo waxul ci kaw nit ñi man nañu jàpp lu baax la te loolu voilà mais yow yaa gin a tay ne waaw ngay dal ci deru ñi nga xam ne moo tax seen der deru awliya yi mais poson la léegi demal nga dagg lekk lekkal nga seet mooy rey nga sa bopp kon nag loolu garaaw la moo tax mu ne wa minhu gis nga bokk na liy waral suu xaatima mujj gu ñaaw mooy lan moo tax mu ne déglu ma may ma sa nopp voilà allahu akbar waaw wa minhu kun ilayya dal isra yi nekkal ci man may ma sa nopp man bamba ma wax la ndax lii may wax dafa am solo fii gaayatil ahammiya ca njom am solo surtout réew mu mel ni senegal ñun ku moytuwul di nga tàbbi ci nii fa nga bokk rek day ña moom daa mel ni boo boo boo intégrul jaar yoon topp yoon topp li sa mbindum sëriñ waxoon waaye nga bàyyi ko fi di ko jënd ay ay gàmmukat waxuñu gàmmukat baaxul de non mooy parce que ñenn ñi comme que ñu bari ci ñoom li ñuy nettali du dëgër ba pare ñu koy nettali looloo tax ñu naan gàmmukat mais gàmmukay lu gàmmukat kay loolu lu baax la bu dee ne mais à condition muy wax lu leer waaw xam nga bu njëkk ba xusaas lañ leen doon woowee nettalikat yi mais léegi <laughs> suñu boroom xam-xamu jamono ci wolof yi fii gàmmukat lañ leen di woowee mais tekkiwul ne ñii gàmbukat noonu lañ mel mooy li ëpp ñu bari en tout cas boo leen déggee li ñuy wax du tegu fenn ay mawdu la ñuy wax yoo xam ne dëgërul ñu koy askanale yonent bi saa saam te seeni nettali amul cosaan amul dara lu koy soutenir c'est ça voilà léegi kon mu ne bokk na ci kon déglu ma waaw ilayya zal isra yi di ma déglu may ma xerewlul te déglu li ma lay wax waqiatun fi sha'ni awliya yi di dugg di dal di dal ci mbiru awliya yi nga mu xam ne borom bi wax na la niñ mel léegi waaw te nag ñooñ du ab sant de gis nga li mu alladina amanu wa kaanu yattaqun moo tax yonent bi koo xam ne say jëf yi gaawale wala yóbbu ci lu baax sa askan wa nga bokk du la fa gaawe boo demee ci arba'una an-nawawiyya di nga fa fekk xadiis boobu waaw rahmatullah alayhi ku say jëf gaawewul ci lu baax sa askan fii laa bokk kese man yonent ba ne saa saam kese sama maam ma ne doyut non saan saan saan loolu dafa doyul doyul fan la doyee kene yow léegi jarul ngay jaamu yàlla jarul ngay jàng jarul ngay def dara texe nga ilaa abadil abidin doyut ma ne Seydina Siddiq Abu Bakar mooy sa baay kese dafa doyul loolu doyul yor sa carte may sama baay jeex na léegi du ma jaamu yàlla di mooy yàlla di def lu kon lu ma neex te borom di noon wala ya'manu makrallah yow nga ñëw di di di pexem yàlla kenn du ko wóolu lu dul ñi nga xam ne dañoo perte ak yooyu alxaasirun ñi nga xam ne dañoo perte yow nga ñëw ne lu ma neex laay def parce que saa baay ma ne sëriñ bii mooy sa baay kese daa doyu wala mooy sa mooy sa mooy mooy sa maam kese tax na nga ne man du ma jaamu yàlla du ma nekk ci lim newoon am bindam sama yoon newu ci man sama bakkan laay topp boo ko defee moom moo la njëkk a dàq dàq na la bu yàgg